audu billah min alsheitaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah muhammad ibni abdillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu rabbuna tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-anfaali ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim maa kaana linabiyyin an yakuuna lahu asraa hattaa yudxina fil ard turiiduuna arada ad-dunyaa wallaahu yuriidu al-aaxirata wallaahu aziizun hakiim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaye juróom benn fukk bi ak juróom ñaar laaye bii kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ li taxoon suñu boroom tabaaraka wa taala daal di koy wàcce ci xadiisu mawlaana umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi nag xaaye bii am na lu rëy loo xam ne moom lañuy jàngal après comme ni nga xamante ne nii mooy luñ gisoon ci suuratu Ra'd inchaa allahu taala nañu ko jël ak laay bi ci tegu après ñu daal di dugg ci loolee kon nag waxoon na ci wàllu prisonnier Badar yi kon keroog li nga xam ne xalaat ya fa jógoon ak lii su yonent bi alayhi salaatu wassalaam jéngoon jëm mu ne kon maakaana warul li nabiyin ci benn yonent alayhi salaatu wassalaam ay yakuuna lahu asra muy jàpp ci yéefir yi di jàpp ay prisonnier xatta lu dul jiitu woon na yusxinaa mu daldi baril ak rey ci ñoom fil ardi ci kaw suuf si turidoona ndax ba ñu ba ñu xam ne yéeféer yi xam ne moom moom moom gis nga fii amul benn mudaahana comme ni ko Seydina Omar waxe radiyallahu anhu benn nooy nooy bu ñuy xaar ci jullit yi de comme que dañoo bañal seen bopp ba ñëw bañal seen boroom ba ñëw ci toolu xare na dañuy fay lislaam bu ngeen leen jekkoo fat leen fat leen gu rëy boo xamante ne nii comme la borom ba waxoon ne bu ko defee ña nekk ca seen gannaaw ak gaay xalaat ñu mel ni ñoom dina leen jàng rek dina tax ñu daal di koy xalaataat mu ne yéen nag li tax ngeen di jël lii kon mu ne tur yi duuna yéen nag dangeen ngeen di nam maarada dunya poñeet li nga xam ne moo gën a jege bi ngeen di gën a jot mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñuy joxe loolu noonu nga xam ne moom ngeen di gën a jot loolu daal loolu ngeen gis teg ko ci kaw wallaahu te borom bi nag yuridu laaxira moom li mu namm mooy sawaaba laaxira kese li nga xam ne mooy lu mujj la moom loolu la gën a yitteel ke li nga xamante ne mooy li gën a jege de est ce que day tekki ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak xalaat boobu noonu mooy mbiru àddina kese leen taxoon a jug déedéet gis nga li mu wax dane bu ko defee alal jooju sax ñuy jël ci ñoom ngir ñu man cee gën a dëgërloo ci yeneen i yéefér wala ñoom ñii buñ leen bàyyee ñu ñëwaat di waajal xare ngir ñu gin leen a wala duma watta yàlla tax waaye te borom bi am na leneen lu mu mën a def mooy mu gindi leen te noonu mu ko waxe moom a siddiq mooy mbir yi noonu lu mujjee loolu lañ la doon wax ne dinañ ci ñëwul ci suuratu Raad lañ ma suune gis kon nag mu ne kon wallaahu te borom bi kon yuriidul aaxira li mu namm de mooy li nga xamante ne mooy lu mujj la moom la namm te moom la leen mujj defal te lu mujj loolu moom la mujj saxal kat wallaahu te borom bi azizun mooy ki noot ci nguuram hakiimun mooy ki xereñ ci ay àtteem mu ne lawlaa kitaabun budul woon li nga xamante ne ab dogal la loo xam ne lu ñu bind la woon mooy loo xam ne minallahi tukkee ca borom bi tabaaraka wa taala sabaqa lu jiitu woon la muy dogalub yàlla bu jiitu woon ne malgré lii nii mooy xalaatu Seydina Abu Bakar boobu même bu dee ne borom bi daa njëkk ne loolu waru ngeen ko woon a tàmbalee waaye mooy borom bi ci namm-nammam loolu na namoon ne loolu mooy dox ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà mooy affaire yaa ngo loolu <laughs> lu yéeme la nalaa nañ jeexal laay ba pare mu ne lawlaa kitaabun bu dul woon kon ab téere boo xamante ne nii minallaahi sabaqaa bu borom bi jiitaloon ne du daal di mbugal ñii de mukk rawatina waa ahlu badr lool benn wax la yax yu bari la xamante ne nii am na ci walawlaa kitaabun min allahi sabaq bokk na ci tamit ne benn bu dul woon la borom bi bind ci lawhul mahfuz ca ummul kitaab ne loolu moom du soppeeku këne mbir yi nii lay mujj deme te tamit mooy ñii nii mooy ñii ay ñooy tànneefa yi nga xam ne mooy ne ñu mujjee wax sax loolu lay mujj doxal bu dul woon lool de kon la massakum konoon te kon dina leen laal fii ma axadtum ci li ngeen jël ci ñoom ci rançon adabun bugal adimun goo xamante ne nii bu tar la bu bu màgg màgg la léegi nag borom bi nag loolu mooy li borom bi ne woon bu dul woon lële lii mooy am mooy ilmu maa law maa <laughs> law kaana maa lam yakun law kaana kayfa yakun walla xam-xamu li nga xamante ne nii amul bu amoon lan lay amee yooyu dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne nii xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi ko borom bi defal ak ñi nga xamante ne ñooy ay vrai donom léegi nag borom bi tabaaraka wa taala ne nag fa kuloo mu mujj nag lañ waxoon ne la Seydina Abu Bakar waxoon mu ne loolu waru doxale noonu waaye loolu la mujj ne loolu sax mooy dox léegi voilà léegi loolu mooy àtte bi nga xam ne man borom bi tabaaraka wa taala moom laa tëral ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ciy daw moo tax mu ne fa kulu ay wakon léegi lekk leen waaye mimmaa ganimtum ci li nga xamante ne nii moom ngeen woomal de moom ngeen amee koom jële ko ci màng yi xalaalan mu nekk loo xamante ne nii day nekk loo xam ne mooy li ngeen jële ci màng yi ci butin de guerre waaye loolu prisonniers yi ci la bokk ak li ñu leen di jox ci rançon loolu it jël leen ngeen lekk xalaalan mu nekk loo xamante ne nii nag lu dagan la maa ko daganal man seen boroom nga xamante ne nii tayyiba lu teey la moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon sama boroom moo def sama wërsëg ala dhilli rumhi mooy sama wërsëg mu ngi ko def ci sama teg kii takkandeeru sama xeej bii mooy ci xare yi la mu fay jële ndax mooy li gën sell loo xamante ne lii lu mu doon lu mu doon dund la moo tax mu ne kon fakulu lekk leen mimma ghanimtum ci li nga xamante ne nii moom ngeen jële ci yéeféer yi waaye li nga xam ne moom ngeen jële ci li nga xam ne mooy moom la ñuy joxe rançon ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom la ñuy jënd seen bopp de xalaalan mu deey mu nekk lu dagan tayyiban nekk loo xam ne lu teey la wattaqullaha te na ngeen ragal seen borom tabaraka wa taala dolli leen ko di ko ragal inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala xafuurun aji jéggalaa koon la rahimun aji yaatu yërmande la léegi nag ñu ñëw ci liñ la doon wax xam nga gisoon nañ ci suuratu Ra'd bi fi suñu boroom doon wax ne yamhu Allahu ma yashaa'u wa yuthbit wa indahu ummul kitaab ca laaya fanweer ba juróom-ñeent suñu borom ne yamxullaahu borom bi tabaaraka wa ta'aala de mooy effacer di far maa yashaa'u lu ko soob wa yuthbitu mooy saxal lu ko soob wa indahu ta nekk na fa moom ummul kitaabu nday téere yi loolu waxoon nañ le loolu mooy lawhul mahfuuz mooy ne borom bi tabaaraka wa ta'aala dafa am loo xamante ne nii ci ay registre la ko bind yoo xamante ne nii mooy ummul kitaab moom la fa ne mooy mujj sax voilà loolu moom mooy li nga xam ne mooy liy mujj di jàll li nga xam ne mooy dox ci laañ la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu ko waxee ne dina nit ki bu dee day def lu baax ci ay waajurum wala di saraxe loolu man naa yokk ay fanam loolu lañ la doon wax ne loolu nan la mën a nekke nga ne ma waaw man de li ma jaaxal mooy nan lay mën a nekke te nag ku nekk li mu war a dund ci kaw suuf at yi mu fi war a def boroom bi rëdd na koo pare ñu ne la lool la mooy yamhu Allahu ma yasha borom bi daa bind ay mbir ci feneen foo xam ne fa ko bind mooy bu dee ne ñoom kii moom war saraxe na dinaa ko yokkal at yi bu dee defu ko nag du yokk léegi nag est ce que dina ko saraxeem du saraxe loolu day dëppook la mu def ca ummul kitaab ca la nga xam ne mooy ca ndayu téere ba ndax waxoon nañ la lawhul mahfuz ay waaj ay ay ay ay palc yu bari la yoo xamante ne nii dafa am foo xam ne nag mooy foofu moom la fa ne moom du changer mukk kon nag moo tax lii nii suñu borom tabaaraka wa bi ñu ko won fii mooy li nga xamante ne nii lii nga xamante ne moom la Seydina Siddiq xalaat bi mu joxe woon suñu borom ne woon sax yéen waru ngeen ko woon a njëkke voilà mais pourtant loolu noonu mooy li nga xam ne moo mujj wa yusbit loolu la suñu borom saxal ne lii nag mooy far am la nga xam ne moom la ne woon loolu ngeen waroon a doxal loolu noonu sax la dindi que ne mooy baril rey ci ñoom gu baree baree bari hatta yusxina fil ard gon maakaana li nabiyyin an yakuna lahu asra xatta yusxina fil bi loolu noonu yonent mu loolu suñu borom doxalul loolu lim doxal mooy mujj gi li nga xam ne mooy yër yërmande gi yi nga ni mu ko waxee sabaqat rahmati ad euh, euh, sabaqa ghadabi li nga xam ne mooy sama yërmande gu yaatu daal dina jiitu li nga xamante ne mooy sama sànj moo taxit moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bu gis Seydina Siddiq ni mu xalaate ak arvi moom ni mu demee ni mu ginee féete kaw keneen ku dut moom moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax arhamu ummati ummati Abu Bakr ki nga xam ne moo gën a rëy yërmande ci sama xeet ngir sama xeet mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu ba melee noonu nag moo tax moo leen gën ndax yonente bi alayhi salatu wassalaam bi suñu boroom wax ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ñun yoon wuñ la lu dul nga nekk yërmande ngir mboole mbindeef yi id malaikatuhum wa jinnuhum wa insuhum wa xayawaanuhum ak ñi nga xam ne nabaat yeeg yépp gàncax yi ñépp malaaka yeeg nit ñeeg jinne yeeg ñépp nga nekk rahmat yi ñoom ki nga xam ne na ginnaaw yonente bi alayhi salaatu salaam ci xeetam moo ci ëpp yërmande ngir xeetam mooy Seydina Siddiq lool la ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax te loolu noonu moo tax mu doxale nii gis te li mu gisee ne yonent bi alayhi salaam ñii mën nañ leena mën nañoo gindeeku am tamit ñu baax ñoo xam ne ñoo ñu nekk ay jullit du ñu jàppale xoolal rek ginnaaw gi ñi nga xam ne ñooy ñi ñu fa jàppoon ñoom Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ñooñu mujj ñoom ñi nga xamante ne ñoom Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam meroog mi doon wax ba naan ko ndax du ma la wax loo xamante ne nii dina tax nga am way wu rafet ci Quraysh ba ni àddina bi tukkee mais kooku dafa mujj tuub te kooku xoolal rek li ñu def ci lislaam loolu nga gis ne loolu la suñu borom mujj doxal ak seet doom yeeg ñoo ñépp ak ni ñu lawale li nga xamante ne mooy diine yi ak loolu kon nga gis ne loolu ñoom Suhayb mooy nga xamante ni moom itam bokkoon na ci ñi prisonniers yi te moo defoon accords yi keroog Hudaybiya ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci prisonniers yi te bokku na ci ñi nga xamante ne nii keroog bi waa Makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina ñi tax waa Makka ki tax waa Makka murtaduñ génnaat ci diina ñi mooy Seydina Suhayl ibn Amr mii te bokkoon na ci ñi jàppoon prisonniers yi imaginer bu ñu ko faatoon mooy ne yonent suñu borom tabaaraka wa taalaal lool la dogal ne yërmandeem googu mooy daw ci gaa yi moo tax mu ne kon nag foofu lu mujj leen lekk loolu nag ñu ciy gisee nga xamante ne kon yamxullaahu borom bi ne mooy far maa yashaa'u lu ko soob moo far lële wa yusbitu mu saxal lii wa indahu fa moom la ne ummul kitaabi ndayu téere yi te loolu mooy dox ci kaw jaam yi loolu mooy sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy dox ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu yërmande gu gi nga xamante ne nii moom foofu ñépp fa xaj wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in